a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi wa minnati gisoon nañu dugg ci lislaamu seydina Suhayl ibn Amr radiyallahu taala anhu wa ardaa ah wa kaana min uzamaa'i Qurayshin bokkoon ci ponkali Qurayshi buur yàlla daldi koy gindi keroog moom seydina Suhayl ibn Amr radiyallahu taala anhu wa ardaa ah. tey ñu waroon a continuer ci ponkali Quraysh yooyu duggoon ci lislaam ginnaaw kon Seydina Suhayl mu am ñeneen ñoo xam ne dañu dugg ci lislaam keroog ci fatxu Makka bokk na ci ñoom as-Saa'ib ibn Abdillah al-Maxzumi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu tuddoon as-Saa'ib as-Saa'ibu ibnu abdillah almaxzuumi radiyallahu taala anhu wa ardaa bokkoon ci konu koju waa banu maxzuum am na nag ne ndax moom mii mooy dëgg-dëgg kan la doon dëgg-dëgg am na ñu ne mooy fii ibnu sayfi am ñeneen ñu wax leneen ndax dafa am saxaaba bu tudd tamit as-Sa'ib ibn abi Sa'ib abi Sa'ib nag wasmuhu sayfi ibn Abid ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum am nag ñu ne mooy doomu as-Sayfi am nañu ne déedéet lum ci man di doon daal as-Sa'ib ibn Abdillah la tuddoon radiyallahu anhu moom nag dafa newoon xaritu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokkoon ci ko jug waa ban Banu Maxzum ci waa Quraysh waaye lii histoire am di wane mooy ne moom mii doonu loon toog ndax boo dégloo nettali bi dafay mel ni kii nii Quraysh dafa jóge woon dafa jóge woon bu yàgg ba amul fatxi mu daldi fay ñëw ci at mi yonent bi alayhi salaatu wa ubbee foofu ndax imaamu ahmad raxmatullaahi alayhi dafa solo na ko noon imaam ibn abi shayba radiyallahu taala anhuma te xadiis bii nii tax na li mooy li tax nit ñi ci boroom xam-xam yi ñu ne non euh, du as-Sa'ib ibn Abi Sa'ib la Abi Sa'ib moo doon Sayfi këne as-Sa'ib ibn Abi Sa'ib la ndax kon imaam Ahmad kon ak imaam Ibn Abi Shayba raxmatullahi alayhima dañoo soloo këne xadis boo xam ne mu ngi jaar ci mujaahid sayyiduna mujaahid an as-Saa'ib mu jël ci as-Saa'ib ibn abdillah al-Maxzuumi radiyallahu anhu annahu kaana shaarika rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam qabla al-islaam fi at-tijaara këne moom mii dafa newoon associé yonent bi aleyhi salaatu wassalaam avant l'islam xam nga yonent bi aleyhi salaatu wassalaam commerçant la woon commerçant la woon comme li ëpp ci waa Quraysh li ñu doonoon ndax Quraysh amuñ woon suuf suñuy bay mooy du ne amul suuf mais seen suuf du suufu su mbay dafa aride bari ay xeer bari ay montagne wuteeg Madina wuteeg Sham li ëppoon activité bi nga xam ne daanaka moom la nit ñi doon def moo doon jënd ak njaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni ñu ko gise woon nekkoon na commerçant waaye nekkoon na sàmmkat bi muy commerce nag as-Sa'ib mi ibn abdillah radiyallahu anhu la woon associé la woon euh, mooy dañ doon bokk ay mbir seen commerce ñoo ko doon bokk mooy de ku wóor la waroon a doon kii de ku wóor la <laughs> ndax al aminu moom alayhi salaatu wassalaam du associé ci njaay lu dul ku amin léegi moom mu ne falamma kaana yawmul fathi ataa bi nga xam ne nag ci la fathu Makka am moom as-Sa'ib ibn Abdillah radiyallahu anhu dafa dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ñëw Makka nga ci waa Makka la bokk ci waa Banu Makhzum léegi moom nag dafa siiwoon ci ci ci mbaax siiwoon ci dëggu fa qaala mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gis ko ne ko marhaban bi axi wa shariki hein kaana laa yudaara wala yumaari yaa saaib qad kunta taamalu amaalan fi ljaahiliya laa tutaqabbalu mink wa hiya alyawma tutaqabbalu mink mu ne yonent bi alayhi salaatu gis ko mu ne ko marhaban bi yi kii shariki bienvenue tatagal naa la yow sama frère yow sama associé Allahu akbar fàttaliku démb ba lii lépp xewuloon maa ngi moom dañoo doon ñoo doon bokk di liggéey di jaay moom nag dafa newoon koo xam ne mooy li yàq jaay léegi raayalante gannaaw doonu ko woon def ci loo xam ne déedéet moom dafa mës a dëggu hmm. ku ko séq ku séq ak moom xam ne waa ji ku dëggu la waaw du la nax waaye tamit kenn du ko nax te bu dëgg gi taxawee ci njaay mi du raayalante gannaaw ndax di wéy diw kii wéy kii Allahu akbar mu ne ko nekkoon nga ci jaahiliya nekkoon nga avant ngay ñëw nii ci lislaam di jëf ay jëf yoo xam ne kenn doonu ko nangu ci yow Allahu akbar mooy malgré li muy rafet rafet xam nga ko mel ni ba yonent ma saab di ko seede lii mooy jëfam rafetoon na mais comme que nangulul buur yàlla mooy loolu lépp c'est c'est c'est du néant c'est voué à l'échec loolu moo tax euh, ku gëmul yàlla dafay action humanitaire duñ ko saaga ndax du ndax du jullit ba génn àddina ci kéefëram leen na koy dese mooy ginnaawam dina am sant wu rafet kurom bu ñu ne ah diw de ah moom de moo fi defar hôpital sàngam far ñu tuddee ko ay ay rue tuddee ko ay avenue tuddee ko sax ay place kooku lim doon def ci lu rafet lool la ci am waaw wa qadimnaa ilaa maa amilu min amalin fa ja'alnaahu haba'an mansuura ndax suñu boroom nee na moom bu dee yawmal qiyaam la ñëw li ñu jëfoon ñoom te gëmuñu ma woon ñi ma gëmul woon ñi gëmul woon yonent bi alayhi salaatu salaam gëmuñu yonent yi alayhi salaatu salaam ñooñu mooy lan mooy damay dajale li nga xam ne moom lañ jëfoon ci jëf ma daal di koy def haba'an mansuura poussière boo xamante ne nii day tasaaroo du jariñ dara mu ne ko nag doon nga jëf ci jaahiliya loo xamante ne ni kenn du la ko nangul kenn nanguloo ko waaye tey dinañ la ko nangul ci lislaam imaamu ahmad solo ba léegi ci même riwaaya bi ci mujaahid seydinaa mujaahid mu jële ci as-Saa'ib ibn abdillah radiyallahu anhu mu ne en jour bii nii gën a nan la ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ji abi ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-fath fa ja'ala Uthman wa ghayruhu yuthnuuna alayhi fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tu'allimuunii bihi kaana saahibii Allahu akbar mu ne dañ maa indi ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog fatxu makka man as-Sa'ib ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu mu ne seydinaa kii Usmaan ibn Affan al-Karim radiyallahu anhu nee na Usmaan ak ñeen ak keneen ñu may ñu may tagg eh, di ma tagg di wax lu baax ci man mooy sincèrement <laughs> ku baaxoon la nag <laughs> leen Seydina Usmaan du ko gis di ko tagg ndax lim baax yonent bi aleyhi salaam mais comme si dañuy mooy lim doon liñ ko wax noonu pour wan yonent bi alayhi salaatu salaam xamal ko kii nii mooy kan ni mu baaxe kii yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen laa tu'allimuunii bi ne leen bu leen moo ko xamal kii xam naa ko kii nii du tey laa koy njëkk gis de li ngeen di wax ci moom ak mbaax loolu lépp fekk na ma xam ko kaana saahibii fil jaahiliya kii avant may woote lii may woote moom moo ne woon sama àndandoo ñoo doon associé moom as-Sa'ib ibn Abdillah radiyallahu ta'ala an xoolal moo nettali nettali bu siiw boobale ci aj hmm? Hmm? te imaam at-Tabarani daal di koy solo raxmatullaahi alayhi boo demee imaam Abdurrazaaq as-San'aani soloo na ko na ko noonu imaamu Abu Daawud as-Sijistaaniyu raxmatullaahi alayhi eh, mu ne radiyallaahu ta'aala anhu dama dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dama dégg yonent bi sallallahu alayhi wassalaam wa aleyhi salaatu wassalaam ma gis ko bayna ar-rukni al-yamani wal hajar al-aswad yaqul nee na maa gis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam diggante ar ruknul yamaani ak xajarul aswad loolu moom wax nañ ko fi lu bari walla ci zaadul xujjaaj ila bayti laahil xaraam yóbbalu ñiy aji ci néegu yàlla bi nga xam ne moom la xormaal mu ne damaa gis ki nga xamante ne mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam diggante ak ruknul yamani xam nga kaaba gi dafa am quatre coins comme que carré la comme poto bu një bii bi xajarul aswad nekk mooy pierre noire dafa am am beneen am boo xam ne moom am mooy yi ci des xajarul al ruknul yamaan yi mooy côté bi féete yaman booy wër booy wër kaaba gi xam nga booy wër fooy tàmbale xajarul aswad ngay commencé nga wër kaaba gi sa gauche mooy féete ci kaaba gi sa loxo gauche voilà mooy féete ci kaaba gi ngay wër booy wër noonu nga jóge xajarul aswad di dox fi ngay njëkk a daje poto bi ngay njëkk a daje ngir jàdd du boobu mooy mooy mooy ar-ruknul yamaani non nga jàdd doxaat continuer am na poto booy dajee waat ngir daa jàdda du boobu nga continuer bi ngay mujjee jotaat ngir jàdd bi ngay jàdde ngir ñëwaat ci xajarul aswad foofu noonu poto boobu mooy am ar-ruknul yamaani mooy fi féete yaman léegi mu ne diggante foofu nag ak xajarul aswad laa gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaquulu mu naan rabbana aatina fi dunya xasana wa fil aaxirati xasana wa qina adaaban ah, na maa ngi dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boobu mu naan rabbana eh suñu borom aatina yal na nga ñu jox yal na jox ñu fi duniyaa ci àddina ci ñu nekk àddina gi xasana yiw wa fil aaxira ci alaaxira xasana aljana waqinaa te yal na nga ñu musal àddaaba naari safaraay jahannam safaraaw e, mbugalum safara te loolu moo nekk fan suuratul baqara voilà ci bokk na ci sunna nga ñaan ñaan bi voilà ñaan bi mooy rabbana aatina fi dunya xasana moom moo ko solo woon seydina as-Sa'ib ibn abdillah al-Maxzumi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu keroog la tuub ci fatxu Makka keneen ki nga xam ne dafa tuub keroog ci makkata zaadaha allahu tashrifan wa takriman la ilaha illallah donc kii moom c'était le muy abdallah ibn azibara az-Zibara la c'est pas az-Zabari wala az-Zabara Abdallah ibn Zibara yàgg nañ koo gis ibn Qays Abdallah la tuddoon ibn Zibara ibn Qays ibn Atiy ibn Su'ayd ibn Sahm al-Qurashi as-Sahmi du zabari du zabara zibara abdallah ibn zibara non kii yàgg nañ kii moom dafa bokkoon ci ñi ñi nga xam ne moom min aladdil xusum min ne min aladdi aadail islam mu moom moom daanaka palmarèsu noonoog l'islam moom buñ ko doon séddale juróomi nit moom mii du ci génn moom mii du ci génn du ci génn de nekkoon nag un poète gisoon nañ ko ci ci ci gis waa Quraysh paaya ak a ñawoon làmmiñ ci contre jullit ñépp yonent bi aleyhi salaatu bokkoon yaayam ci waa banu jumax la bokkoon di Atika bint Abdillah ibn Amr ibn Wahb ibn Hudhafa ibn Jumax am na ñu naan Quraysh il était le plus grand poète de Quraysh waxuma il était parmi les parmi les plus grands poètes non non waxuma moom ci poète yi ci ci taaxuraankat yi ginoon a mag saddkatu way yi ginoon a mag Quraysh la bokkoon non moom moo kii ginoon a mag ci waa Quraysh ci cher taroon ci lislaam ba nga ne ma liilam la moom Abdallah ibn Zibara keroog la tuub Fathu Makka nan la def dafa ñëw rek tuub ah non xam nga ne ku mel nii moom ay mbiram du noonu lay tuube du yombe noonu bi yonent bi aleyhi salaatu salaam solo imaam ibn Isaaq boo demee ci siiratu ibn Hisham na ko noonu imaam ibn Jarir daal dina koy solo ci taarix ibn Jarir at mu ne moo abdallah ibn zibaana radiallahu anhu keroog bi yonent mi aleyhi salaatu salaam ubbee makka dafa fëx moo ko hubayra ibn abi dañoo daw fan ila najraan dem najraan najraan xam nga foofu ay chrétien wa fa dëkkoon ay arab lañoon mais dañoo diineel masiixiya lañ ëppoon ñi ci ne mu daal di daw Najraan ngir rawale ngir bañu dugg ci lislaam léegi ba mu fa demee imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne wa xaddatani Saciid ibn Abdirraxmaan ibn Xassaan ibn Saabit radiyallaahu ta'aala annahu qaal rama xassaanu ibn zibara wa huwa bi najrana bi baytin waaxidin ma zaada aleyhi mu ne seydina xassaan mu ne wa xaddatani imaam nisaax mu ne te nettali na ma said ibn abdirahman ibn xassaan ibn thaabit said di doomi abdirahman abdirahman di doomi seydina xassaan ibn thaabit shaa'iru rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne moo ma nettali xadiis boo xam ne gis nga inqitaa bi nim kii bi rupture bi nim rëyee waaw mooy dafa am daanaka mu'dal la deux bu jokkaloo la mu ne wala minimum kenn mu ne eh, kii num tudd Seydina Hassan radiyallahu keroog fatxu Makka dafa def benn benn bayit benn bayit la def benn vers adresse ko Ibn Zibara fekk mu ngi Najran daw na dem fa ngir nee na ngir daw lislaam ak bañ jim ko bañ mu nee na yokku ci lenn dara même bu dee am na ci yeneen riwaaya comme euh, nu mu tuddati euh, kële euh, lu tax may imaam al-Waaqidi même bu dee ne bu dee imaam al-Waaqidi moom rahmatullah alayhi moom du benn weer kese indi na ci ñetti vers yu ne moom la Seydina Hassan daldi yónnee ki nga xam ne mooy Ibn Zibara te fekk mu ngi Najran lan la ko mu ne ko laa ta'daman rajulan ahallaka bughduhu Najran fi 'ayshin ahadha waaw mu ne ko laa taadaman rajulan axallaka bughduhu najraana fi ayshi ahadha la'imi mu ne ko laa taadaman rajulan bul bul yiiwu góor goo xam ne muy sallallahu alayhi wa sallam mooy bul ñàkk chance ngëneelu ku toll ni sallallahu alayhi wa yow ibn zaba ibn zibara nga nar xoole bam ndaw la hein koo xam ne kat ak mbañ giñ ko bañ moo la daganal nga ndaw ba najraan waaw naan fa nekk ku tumuranke nekk fa étranger bàyyi sa réew mii ni Makka fi say maam dëkk yépp say bokk yépp dëkk fi nga ne ko fi dégg ni dege di dem di nekk étranger foo xamante ne dara yóbbuwula fa lu dul bañ gis l'islam waay waay bul ñàkk yiwu góor goo xam ne ak mbañ goo ko bañ moo la daganal ba nga daw ba najraan yow ibn abdallah ibn zibara dund goo xam ne fii ayshin ahadda dund gu ku néew dund gu metti goo xam ne fa nga nar a nekk aw foo tumuraange foofu xam nga ne te doyadi ci nga nar a ne léegi nag ba nga xam ne ci la ko verbe yi dikkal mu génn daldi dem ci yonent bi aleyhi wassalaam ñëw Makka daldi tuub ci mbooleem li nga xamante ne ni yu yées yu doon wax la ci ay poemam ak yooyu moom sorewul woon ak al euh, kile euh, Abu Sufyaan ibn al Haaris ibn Abdil Muttalib moom it poète la woon boo xam ne moom it ay yatribam la yoroon moom daal ci yonent bi aleyhi salaatu daal lañ ko jëmale woon daanaka mu ñëw nag tuub si waaw wax ay poème yu gudd la nag yoo xam ne euh, duñu mën a jël lépp bokk na ci lim doon wax Euh, moom ci boppam reconnaître na ne manul woon a nelaw fan yooyu la manul woon a nelaw ndax manaar mu naan manaar ruqaada balaabilun wa humuumu wal laylu mu'talijur rawaaixi bahiimu wallaylu mu'taliju rawaaqi bahiimu mimma ataani anna ahmada laamani fiihi fa bittu ka annani mahmuumu yaa xayra man xamalat ala awsaaliha cayraanatun suruxul yadayni gashuumu ak fi mu naan mu naan yaa rasuulal maliki inna lisaani raatiqun maa fataqtu id ana buuru id ubaari shaytaana fi sananil ghayyi wa man maala maylahu masbuuru aamanu laxma wal izaamu li rabbi aamana laxmu wal izaamu li rabbi summa qalbi shahiidu anta nadiiru innani an karaajizun thumma hayyan min lu'ayyin wa kulluhum maghruur ci beneen veer yi njëkkoon mu ñëw nag di di di di di di di di ngantam ci yonent bi alayhi salaatu salaam naan ko inni la mu'tadirun ilayka min alladhi asdaytu id ana fi ddalaali ahimu ayyaama ta'muruni bi aghwa xuttatin sahmun wa ta'muruni biha maxzuumu wa amuddu asbaaba rradaa wa yaquuduni amru lguwaati wa amruhum mashuumu falyawma aamanu binnabiyyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qalbi wa muxti'u haadihi mahruumu wa muxti'u haadihi mahruumu madatil adaawatu wanqadat asbaabuhaa wada'at awaasiru baynanaa wa huluumu faghfir fidan laka waalidii kilaahumaa zalalii fa innaka raahimun marhuumu wa alayka min ilmi almaliki calaamatun nuurun agarrun wa xaatamun maxtuumu actaaka bacda mahabbatin burhaanahu sharafan wa burhaanu lilahi caziimu wa laqad shahidtu bi anna diinaka saadiqun xaqun wa annaka fi lcibaadi jasiimu wallahu yashhadu anna ahmada mustafaa mustaqbalun fi saalihiina kariimu qawmun ala qarmun qarmun ala bunyaanuhu min haashimin far'un tamakkanu fi zuraa wa aruumu kon loolu nga veer yi nag dañoo bari waaw comme que nag dañoo bari il faut trier <coughs> il faut il faut trier te wax l'essentiel euh, kon mu ñëw di di jéggalu waaw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tey reconnaître yi nga xamante ne moom la defoon ci ay njuumte mu ne jamono yii yépp manuloon a nelaw ndax tiit ndax dégg bu mu dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah ŋàññ bu mu ko ŋàññ ndax noonu yàlla yi rawatina ñi nga xam ne dañu ne ñoom man de duma dugg ci lislaam mais na kenn du ci dugg te ci ne ma dal sa kaw kooku kooku manul lu dul jot li nga xamante ne mooy merum aleyhi salaatu wassalaam waaw moo tax mu ne ko manaar ruqaada balaa binan wa humuma mu ne tere na maa nelaw tiitaange yi waaw ak jax-jaxal yi ñoo ma tiitee ñoo ma ñoo mbiri jaxasoo sama bopp beeg njàqare yi walay lu mu'taliju rawaaqi bahimu guddi gi nag ñaari côté mooy début guddi gi feeñ fin guddi gi lépp mortali dafa nekk lu yëngu waaw lépp bouleversé waaw sama guddi neexatul lan moo tax mu ne mimma ataani anna ahmada laamani ndax li ma dikkal ma dégg ñu ne seydinaa ahmad seydina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ma waaw léegi nag moo tax mu mais mu mujj mel nii ah mu mujjee nekk koo xamante ni mel ni ku toog ci ci ci luy nen buy waajata waaw léegi nag mu ne ko nag ah man nag damaa dikkal ci yow yow mi xam ne yaa gën ko war képp koo xam ne ku masa war gëléem yaa xayra man xamalat ala awsaaliha ayranatun surxul yadayni ghashum gëléem la la bëgg a wax rek xam nga arab yi en fait dañoo man ci description gëléem liñ ci aaye gis nga keroog gis nañu chienru kii bi Seydina nu mu tuddati boroom Burda bi Ka'b ibn Zuhayr radiyallahu anhu gis nga ni mu doon ni doon kiiwee gëléem goog nga xam ne mu ne eh, sal kii nu mu tudd eh, eh, dafa dem foo xamante ni gëléem yu dëgër yi te foor ta ta foor sax man gaaw am doole même fekk ko fa daanaka day mu daanaka man da ne waaw mooy niñ ko gis nga description gëléem yi mu defoon ak ni mu ko doon décrire kii it noonu rek la def décrire voilà ayraana ak gëléem la goo xam ne gu am doole te njaxlaf waaw boo xam day te boo day xaw a niroog day xaw a niroog li nga xam ne mooy mooy mbaam mais bokk mais gëléem la day mel ni kii maanaam mooy mooy mbaam liñ naan mbaam àll moom lay nirool mais gëléem la boo xamante nii tànk yi nag dafa woyof ndax gaaw voilà moom la naan sarxul yadayni surxul yadayni voilà mu ne yow mi gën ku masa yëkkoon géléem ci gàttal inni la mu'tadirun ilayka min alladhi asdaytu id ana fi dalaali ahimu man de ibn Zibara ibn Zibara maa ngi lay maa ngi lay présenter samay ngànt ci lépp loo xam ne defoon naa ko ci réer ba ma nekkee ci réer di ci féey waaw ñàkk xama sang bu toll yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy sadd ay way yu ñaaw te ñagas di ko adressé ak l'islam bi muy woote mu ne nag maa ngi jéggalu ci loolu mu ne bés yooyu ma ne woon ci réer mooy ayyaama ta'muruni bi aghwa xuttatin sahmun wa ta'muruni biha maxzum mu ne ko mooy jamono yi nga xam ne ci la ma doon digal ci plan yi gën a bon te gën torox te gën a sànku ci ay plan kat moo ma doon digal di ma xërtal ci may sadd ay way contre yow Sahm waa Banu Sahm wa ta'muruni biha Maxzum ak waa Banu Maxzum ah, mooy mbokkam yi Quraysh <laughs> ku nekk ak la nga maroon nga doon gën a def mooy ba mu nee ci léegi nag loolu xam nga mu koy def mu yëg ne mu ngi ci bunti torox tànge wa amuddu asbaabar rada wa yaquduni amrul ghuwati wa amruhum mash'um waaw lépp yi nga xamante ne nii mooy ay sabab la ay échelle la ay buum la yu may yóbbu ci torox ñu ma ci wommat kan moo ma ci doon wommat mbiru ñi nga xam ne mooy ñu torox ne wa amruhum te seen mbir mash'um lu ŋàññulu la waaw lu pessimisme kese am ci seeni mbir mu ne ko nag fal yawma amanu bin nabiyyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amana bokk al yaw fal yawma amana bin nabiyyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qalbi wa muxti'u haadihi mahrum mu ne tey nag mooy ñëw naa tey ñëwuma ngir def la ma doon def damaa ñëw tey ngir def lan ndax sama xol sama lépp dañoo gëm yan naa gëm yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko nag noonoo nga doxoon sama digganteeg yow ba taxoon ma doon wax la may wax taxawaay buñ lay xeexe fu ne maa fa woon man ibn Zibara waay waay jeex na madat al adaawatu wanqadat asbaabuha wada'at awaasiru baynina wa hulumu madat romb na dem na noonoo gi wanqadat asbaabuha sabab raison taxoon noonoo gi ne newatu ndax gis nga ak mbon moo tax bu ngeen ci nee mbooloo pour ngeen génn ci du yomb ndax tant que Quraysh ngi doon exister dañ doon continuer ci liñ doon def koo xam ne jaral na ko génn dem Najraan nekk fab gharib ab tumuranka étranger ngir bañ l'islam kooku bu Quraysh bu waa Quraysh doon des Makka ci seen niñ newoon nga foog ne dina mësa tuub léegi nag li waraloon noonoo ga yëpp deñ na léegi nag buumi euh, soppante gi nga xam ni ak bokkoo gi ñu bokk moo fi des man nag ibn zabara ñëw ibn zibara ñëw fi nag di di réyloo ko ponkal ponkal lu déedéet faghfir fidan laka walidee kilahuma zalali fa innaka rahimun marhum mu ne yonent bi alayhi salaatu wa ah ba mu demee nii nag kon faghfir fidan laka walidiya walidaya kilahuma faghfir waaye yàlla nañu ma jéggal jéggalal jéggalal mooy man fidan laka walidaya kilahuma jënd naa la sama ñaari waajur yépp waaw jënd naa la sama ñaari waajur yépp man ibn Zibara faghfir fidan laka walidayya kilayhuma jënd naa la sama ñaari waajur yépp yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yow nag parce que yow raaximun aji yërëme nga marxuuma ku waaw mu ne ko wa alayka min ilmi almaliki alaamatun nuurun agarru wa xaatamun maxtuum mu ne te am nga ci xam-xamu ki nga xam ne mooy buur bi moom nit ñi ki nga xam ne moom nguur alaamatun am nga xam-xam boo xam ne màndargala buy wane ne nubuwa nga yor buur yàlla moo la yónni ndax buur yàlla bu yónnee ndaw da koy jox mandarga muy wone ne moom moo ko yónnee loolu moo tax nit ñi ñépp loolu lañuy def ku kii ñu ne yonent ab yonent buy woote ñu ne ko indil preuve moo tax indil preuve du du xam ne dañ naan waa baaxul lan moo tax non non ba léegi loolu c'est compréhensible ndax sinon bu loolu amul imaginer ku ñëw ne médecin la rek. ngeen commencé dinaan ko man de sama biir bi danoon metti nga nangu mu xotti ko ah il faut mën di preuve waaye docteur en médecine à l'université de Lyon 1 à l'antel plaque bi tegu ñu xam ni lii moom ci mbedd mi la ne mu nekk ko ñu xam reconnu par le kiiwu médecin yi l'ordre des médecins waaye mos doo taxaw rek mooy da ngay indi preuve boo fi waxee professeur philosophie nga ba pare nekk fi di wax ay wax yoo xam ne des banalités primaires gars yi naan sawaay amul moom waxam sax du waxu du waxu ku am am niveau voilà waxam du waxu ku am niveau voilà kon nag ñu xam ne waa ji day waxantu kon nag mu ne ko wa alayka min ilmi al yow de ci xam-xamu borom bi am nga ci màndarga nuurul muy leer goo xam ne gu pell la ak xaatamun nubuwa gi lool gisoon nañ ko yàggoon nañ ci lool waaw waaw buur yàlla dalaa defar màndarga yoo xam ne yu ñuy xame ne moom moo la yónni ataaka ba'da mahabbatin burhaanahu sharafan wa burhaanul ilaahi 'azima mu ne ko ataaka jox na la moom buur yàlla baada mahabbatin burhanahu ginnaaw sopp gim la sopp dalaa jox preuve boo xam ne moom ngay mën a woowe nit ñi ilaa diinil xaq waaw sharafan loolu lim mu def ko ngir teral la Allahu akbar waaye te nag wa burhaanul ilaahi azimu ay waaye buur yàlla bu la joxee preuve buy wane ne ci moo la yónni waaye waaye xam nga ne preuve am lu màgg la walaqad shahidtu bi anna diinaka saadiqun xaqun wa annaka fil ibaadi jasimu mu ne ko walaqad te dëgg-dëgg man ibn zibaara walaqad shahidtu te maa ngi seede bi anna diinaka saadiqun maa ngi seede na sa diina gi yow sallallahu alayhi dëgg la saadiqun dëgg la wa xaqun mooy dëgg dafa dëggu te nekk dëgg wa annaka te yow fil ibaadi ci jaam ñi jasimu nga ci ñoom waaw allahu akbar wallahu yashhadu anna Ahmada mustafan mustaqbalun fi saalihiina kariim mu te buur yàlla mu ngi seede ne Ahmad di yow de Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa Seydina Ahmad mustafan ku ñu tànn nga bi gën mat bu yàlla tànn nga nekk koo xamante nii Euh, ku mu jàpp nga ku mu ku mu teg bët nga te ci biir nañu sell ñi karimu yaay ko ci gën a tedd ku tedd nga ci ñoom yaay ko ci gën a tedd dangaa nekk koo xam ne nag qarmun ala bunyaanuhu min haashimin far'un tamakkana fi dhura wa arum mën a ko sang nga boo xam ne ay ay ay fondation wam dafa kawe jóge ci Haashim ndax lan mooy maam yonent bi alayhi salaam xiyaar min xiyaar yonent bi alayhi salaam dañ ko tànn ci ñi gën topp ci ñi gën Seydina Ibrahim di wàcc di wàcc di wàcc ba ñi gën waaw loolu la mooy dàtt bi fi mu jóge ñépp ñu sell lañ ngay sang boo xam ne ci Hashim la jóge cosaani leer ak cosaani li nga xamante ne mooy yiiw say eh, Ibn Zibara ci vers yooyu la wax bi muy dugg ci lislaam Ah. kii dane am na nettali bu ne boo xam ne mooy bu imaam kii bi nu mu tudd al-Waaqidi mu ne keroog bi mu ñëwee di tuub si moom Ibn Zibara fekk yonent bi alayhi salaatu wa mu ngi toog ci saxaabaan yi radiyallahu anhu bi ko yeneen ci laalay saab-saab gisee seen ko muy ñëw mu ne xaa mu ne hada ibnu zibara wa ma'ahu wajhun fihi nuurul islaam mu ne kële di ñëw de mooy abdallah ibnu zibara mu nga dële di ñëw te ci xar kanamam leeru lislaam moo ci nay moo ci leer di ci leer mu ne fa lamma waqafa ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala assalaamu alayka ya rasulallah ya rasulallah ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka abduhu wa rasuluhu alhamdulillahi alladi hadaana lil islaam mu agsi daal di nuyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yal na jàmm nekk ci yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ashhadu maa ngi seede ne an laa ilaaha amul benn buur bu ñu war a jaamu illa allah ci dëgg ku dul buur yàlla wa annaka te yow rasuulullah sallallahu alayhi wasallam abduhu jaamam nga wa rasuuluhu te ndawam nga alhamdulillahi alladhi hadaani lil islaam cant maa ngi delloo façon cant yépp ci buur yàlla mi nga xam ne mooma gindi man ibn zibaara gindi ma ba ma ci lislaam waaye waaye laqad aadaytuk wa ajlabtu aleyk wa rakibtu alfarasa walbaciir wa machitu ala qadamaya fi cadaawatik summa harabtu minka ila najran wa ana uridu an laa uqirra bil islaami abada summa araadani allahu minhu bi xayr wa alqaahu fi qalbi wa xabbabahu ilay wa dakartu maa kuntu fiihi min aldalaalati wa ittibaaci maa laa yanbagi min xajarin yudbaxu lahu wa yucbad laa yadri man abada wala man laa yacbudu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam alhamdulillahi alladi hadaaka lilislaam inna alislaama yajubbu maa kaana qabla imaam alwaaqidi ba léegi ci riwaayam bi bi sanadin dacif mu ne bi yàlla mi ko ginde ci lislaam mu ne man de noonoo woon naa ak yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lépp loo xam ne manoon naa ko wommat ñëw ngir xeex si la def naa ko gëléem fas lépp warakibtul farasa wal ba'ir yéeg naa war naa fas war naa gëléem dox ak samay ñaari tànk fii adaawatika ci noonoo gu ma noonoo ak yow gu ba loolu lépp dara sottiwu ci ba ngay ubbi Makka nag summa harabtu minka ila Najran ginnaaw gi ma daldi daw ngir bañ laa gis ngir tamit bañ a dee ila Najran a dem ci Najran dem Najran dëkk boo bële wa ana uridu an la uqirra bil islaami abada te la ma fa yóbboon nag mooy jamais au plus grand jamais may dëggal l'islam ah mu ko loolu kese laa doon bañ moo taxoon ma jóge fi waaye wama mooy li alxuraan naan wama tashaa'una illa an yashaa allah rabbul alamin Eh, du ngeen bëgg dara lu dul fekk loolu ngeen bëgg daa fekk buur yàlla nam mu lool moom mii boroom mbindeef yi lii la bëggoon waaye nag buur yàlla dafa bëggoon an yahdiyahu lil islaam namoon na te dogaloon na ne dina bokk min saxaabati rasulillah malgré ñaawu làmmiñam gu meloon ci début bi mu ne man de la ma yóbbuwoon Najraan mooy jamais ma bañ a dëggal l'islam looloo taxoon waaye buur yàlla sopp bëgg ci ma namm ci man yiw yiw goo gële l'islam goo gële wa alqaahu fii qalbi alhamdulillah mu daal di koy sànni sama xol wa habbabahu ilay mu soppuloo ma l'islam boobu muy diina jiñ fi wa dakartu maa kuntu fiihi min ad-dalaal min ad-dalaalati wa ittibaa'i maa laa yanbaghii min hajarin yuzbahu lahu yuzbahu lahu wa yu'bad laa yadrii man 'abadahu wala man laa ya'buduhu ma fàttaliku bi ma sottee sànni leer googu ci sama xol ma fàttaliku nag mais ci réer gi ma ne woon ndax ku réer ku ne lool la rek yàlla mi nga xam ne mooy alfattaax moom miy ubbi xol yi di ci def leer daa defagul ci yow leer te nag fekk defagu ci ñi nekk ci leer dañuy bizarre ci yow loolu moo tax gis nga yéeféer yi bokk na ci li leen gën a ci àddina bi gën leen a jaaxal mooy jullit ñi ni ñuy dunde quoi mooy jullit boo xam ne waxuma jullit boo xam ne moom moom il n'est musulman que de nom tur kese la ko doon non mais koo xam ne day topp sunna di ci def lu man ñooñu ñoo gën a jaaxal yéefee parce que dañu naan mais ñii il ne vit pas il mais il ne vit pas il vivote ñii ñii ñii ñii ñii ñii mais regarde di sawaay duñu féexal seen xol yi xoolal feet yi xew ci àddina bi waaye xoolal gars yi sawaay compétition yi championnat bi dara duñ ko ci seedaan mais du sax seen biir quoi ñu ko sax transfert yi mercato bi dara lañ ci xamul mais festival yi xew ci àddina bi Hollywood kenn lañ fa xamul mooy ki nga xam ne gëmul yàlla ak ki nga xam ne même bu dee julli la mais moom dafa sàggan ak làmb yi xew mais benn mbër la xamul wala bu ko xamee di leen a dégg ju koy leen fi wax mais du leen seetaan mukk ndax yooyu yépp ay caaxaan la dara xaraam lépp ci xaraam lépp bon lépp faale ci dara gaa yi dañuy jàpp ne gaa yi dunduñ quoi mais xoolal kon ni ñii boo génnee ñii boo leen génnee yii yëpp ci seen mais ñii qu'est-ce comment ils vivent da leen di ndax lan buur yàlla defagul ci ñoom leer goo xam ne mooy torche bi leen di niital ba ñu xam ne leer bi du foofu yii nii yépp du dara ay galgali seytaane la yoo xam ne dalay yàggal ci da da day yàq sa temps ba nim lay sànk ñu topp ci yooy rek wa kunna naxuudu ma al dañ doon xuus ànd ak xuuskat yi fu xumb ñu ne fa ndax ñooñu buur yàlla dafa deful ci ñoom leeru lislaam waaye bu leen ci defoon bu ko ci defoon ci saase lañuy gis ne yàpp ndekete yi yépp championnat yeeg acteurs yéeg film yéeg affaire politique li nga xam ne moom dara yàlla taxul ñuy wax naxaateeg mbonte yeeg ak relation yi nga xam ne relation corruption la de corruption la entre sëriñ ak politicien beeg le sëriñ et le politicien entre ñoom taalibe bi na fa ñu koy fontu ñu koy fowe yooyu yépp day pir yi day leer ci moom bu ko defee nag mu dogoog yooyu yépp xolam buur yàlla rekk ci ne léegi gaa yi nag dañ naan ab dof la dafa rep alors que ñoom ñoo rep ñoom ñoo kannasu ñoom ñoo départ walakin la yash'urun waaye yëguñu ko voilà ndax début ndof doo ko yëg te ñoom xamuñ ne ñoom ñoom ñoo kannasu ñoo départ ñoo ñoo ñoo ñoo perdre la tête mu ne waaye buur yàlla ba mu defee sànni ci sama xol leeru lislaam googu soppuloo ma ko ma fàttale fàttaliku man ibn zibara la ma ne woon ci réer ak topp yi ma doon topp loo xam ne wow ci lan min xajarin yuzbaxu la ay xeer yoo xam ne moom lañ doon rendil ñoom isaafati naa ila yi nga xam ne ñoo ko fi def suñuy maamu ko fi defoon ay xeer xeer garab gi nga teg fii nii di ci sotti kii xàmb yeeg yooyu yëpp yow du yaa ko fi def sa maama ko fi defoon sa kër seen kër mu ut benn ruq di fa def ay mattak samp fa ay kiiwam di ci sotti kii kan moo ko fa def lu ñoom la indil problème ay sëtamag yépp wal iyaadu billah jinne yi dëkk ak ñoom ci miir kër gi waaw saa bu ñu bëggee dara daal di rëq ndiggu kenn jàpp ko ñu ne sàdd na ko ñu gaaw dem tuural ko mu ne ma gis yooyu yépp ak topp yi ma doon topp xeer yoo xamante ne ni dañ leen di rendil di leen jaamu te kat xeer wañ koy defal laa yadri man abada xamul ku ko jaamu wala man laa yaabudu yëgul xamul it ku ko jaamul xamul dara na aw xeer lu inanimé nan lay xamee lu xew waaw gis nga mbiri leer ci moom yonent mi aleyhi salaatu salaam ne alhamdulillah sant naa buur yàlla mi nga xam ne hadaaka moo la ginde lil islaam ci lislaam innal islaama yëgal ne yow abdallah ibn zibaara radiyallahu anhu kana lislaam ya jubbu maa kaana qabla day màbb li nga xam ne moo ko jiitu woon kon mooy li ngay fàttaliku yooyu yëpp ci dara loolu lépp lislaam daal na koy effacer euh, ka yow mi waladat ko ummuk mooy yajubbu ma qabla day dindi li ko feet jiitu woon kon ñooñu ñooy différentes figures yi nga xam ne ci waa Quraysh yi nga xam ne ñoo dugg ci lislaam ci fatxu Makka eh, radiyallahu taala an Abdallah ibn Zibara wa ardaahu wa anna bih wa ja'ala a'aliya al-firdawsi wa ma'waa léegi kon xam naa tey nag dañuy yem noonu dañuy yem noonu moo doon dernier kii bi ci nettali ci nettali fatxu Makka xanaa bu amee luñ ci yokk rekk xanaa bu amee lenn luñ ci yokk mooy benn nettali boo xam ne seydina jaabir ibn abdillah daf ko nettali radiyallahu taala anhu wa ardaa ah, mu ne moom seydina jaabir këne dafa am benn waay te xadiis bi imaamu ahmad raxmatullah alayhi daal na koy soloo ak imaam abu daawud bi sanadin saxiix imaam alxaakim it daal dina koy solo mu ne ci shartu muslim la muy xadis boo xam ne bu wér la seydinaa jaabir mu ne boo xam ne euh, mu ne dafa am benn waay boo xam ne dane keroog bis euh, fatxu makka mu ne inni nadartu in fataxa allahu aleyka makka an usalliya fi beyt almaqdis fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam salli haa huna fa sa'alahu fa qaala salli haa huna fa sa'alahu fa qaala sha'nuka idhan mu ne dafa am benn waay boo xam ne dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog fatxu Makka man de damaa niidaroon ah niidar bon kon dinañ ko boole ci kii tudd ci ci njànget yi euh, amuñu choix laa mooy masalaay niidar fokk ñu gis ko masalaay niidar fokk ñu gis ko la maxaala insha allah parce que nettali euh, bii nii nga xam ne tudd nañ ko nii euh, ni dara mooy bokk na ci exemple bu ndaw après bu buñ ci àggee boobu ñu gis ko ñu gin ko yaatal ma ne man de bu ma yàlla defalee lii ci sama chômage gi tar na bés bu ma yàlla mayee ab liggéey ci poste sàngam ci domaine sàngam dinaa ko woral juróomi fan yàlla defal la ko loolu mooy nizar voilà waaye nag dafa ñëw ne yeneen ci ma lay sax man de damaa nizaroon ne bu yàlla bu la yàlla ubbilee màkk ma dal di dem mooy bu defee ba nga noot waa Quraysh ba ubbi Makka ma dem baytul maqdis Jérusalem dal di fay julli yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko julli ko fii sa nidar googu julli ko fii Makka ndax avec Makka moom Makka moom non <laughs> ngëneelu Makka mooy ne la nga bëgg def baytul maqdis de toute façon Makka ëpp doole foofu julli Makka ak julli baytul maqdis xaaju moom bokk julli Makka ak julli Medina bokkuñu tamit mu ne ko julli ko fii façon waa ji laajaat ko comme si daal mooy mu répété waan mbir yeneen ne ko julli ko fii waa ji laajaat ko mu ne ko nag sha'nu ko idan léegi yaay xool kon léegi demal ba la neexee nga dem foofu ah <laughs> mhm. euh, am na benn riwaay boo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane ko walladi ba'atha muhammadan bil haqq sallallahu alayhi wa law sallayta haahuna la qadaa anka dhalika kulla salaatin fi beyt almaqdis allahu akbar mu ne ko maa ngi wàcc ki nga xamante ni moo yónni seydinaa muhammad di man ci dëgg sallallahu alayhi ko julli woon fii sa nidar googu dina la fajal dina la fayal lépp li nga xam ne moom nga nidaroon li nga doon julli baytul maqdis allahu akbar allahu akbar léegi léegi nag la dernière chose hein la dernière chose bu ñuy gis mooy ñaata fan la fa yonent bi alei satu Makka imaam al Buxaari rahmatullah dafa solo na ko noon imaam Abu Dawud hmm? ñu jële ci seydna abdallah ibn abbas seydna abdallah ibn abbas boo demee ci baabu muqaamin nabi sallallahu alayhi wa sallam bi makka ci kitaabul maghazi ci saxiix imaamul buxaari ni ñu fekk lii ñi ñuy wax mu ne moom seydna ibn abbas abdallah mawlaana ibn abbas radiyallahu anhu mu ne ah mu ne moom seydina abdallah ibn abbas radiyallahu ta'ala an aqamna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safari tis'a ashara ta naqsuru as-salah mu ne moom Seydina Abdallah ibn Abbas mu ne nekk nañ ak yonent bi alayhi salaatu salaam fii safarin dafa wax nag fii safarin imaam al al Buxaari nag mu ngi ko ci Fathu Makka ñun fa nekk dix-neuf jours di wàññi julli saa ne ah am na ci beneen riwaaya boo xam ne nag dafa leeral foofu ci sax ci imaamul Buxaari bale aqaama nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi makkata bi makkata tis'ata ashara yawman yusalli rak'atayn ci beneen riwaaya leeral xam nga benn ne safara rek ab tukki mu ne aqaama nabiyu yonent bi alayhi salaatu wa salaam de nekk na Makka hein dix-neuf jours tis'ata ashara yawman yusalli rak'atayn di julli ñaari ràkka ñaari ràkka mooy julli yi nga xam ne ñeent la yépp ñaari ràkka ñaari ràkka la ko doon julli voilà léegi kon loolu leer na kon loolu lan la leer na léegi nag kon seydna abdullah ibn abbas daal dinañuy leeral kon ñaata bés la fa yonent bi alayhi salaatu salaam def mooy dix jours hein waaw li wàññi julli imaam <coughs> am na nag yoo xam ne dane dane kii quinze jours aha comme am na tamit solo benn riwaay boo xam ne Seydina Abdullah ibn Abbas imaam ibn Abu Dawud solo na ko mais ci yoonu imaam ibn Ishaq na ko noon imaam ibn an-Nasa'i solo na ko ñoom imaam al-Hafiz ibn Hajar bu wér foo xam ne dane aqaama bi makkata anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aqaama na Makka quinze jour di wàññi julli yooyu yëpp dinañ ci ñëw buñ ñëwee ci masala yooyu insha allah kon nag ci kaw nii ci kaw nii ci kaw nii insha allah lañu jeexale kon fatxu makkata waaw fatxu makka kon ci nii lañ ko jeexale walillahi alhamdu wal euh, sant borom bi subhaanahu wa taala bi ñu ko jeexalee léegi nag li ñu dese kon ci jotaay yii di ñëw lenn kese la mooy njàngat yi muy njàngat yi na buur yàlla daal di defal ñu kàddu yi nga xam ne ñooy yëmëdd ak leeral suñu xol leeral suñu xel yi ah, liñ ciy dégg may ñu ñu dégg ci lu leer te takk ko di li ko jëfe ngir moom borom bi subhaanahu wa loolu yomb na ko yal nañu ko defal kon nag ci kaw noonu lañu jeexale kon fatxu makka walillaahi alxamdu wal minna walillaahi alxamdu wal minna kon nag ci jotaay bii di ñëw ñu joxante eh, kon daje ba jotaay bii di ñëw insha allah ñu dugg ci njàngati si et seulement si fàttewuma dara bu bu ma gisee leneen loo xam ne fàttewoon naa ko nag loolu lañuy def bala ñuy dugg ci njàngati sinon moom Euh, li nga xam ne mooy mbir mi mooy mooy normalement mooy ci jataa bii di ñëw lañuy tàmbale njàngat yi inchaa allahu taala wallahu taala alam <coughs> sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala